fa yaqulu al-imaamu al-haafiz Muhyiddin Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawiyyu ad-Dimashqiyyu ash-Shaafi'i rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati wa salaam fil baabi saadisi wal xamsiin wa an Aa'ishata radiyallahu ta'aalaa anhaa annahaa qaalat maa shabi'a aalu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam min xubzi sha'iirin yawmayni mutataabi'ayni yawmayni mutataabi'ayni hattaa qubida muttafaqun alayhi wa fii riwaaya maa shabi'a aalu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mundu qadima al-madiinata min ta'aami al-burri salaasa layaalin tibaa'an hattaa qubida. kon al-imaamu al-haafiz an-nawawi rahimahullahu ta'aala mu dikk nag ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi ñu génn walillaahi alhamdu wal minna ubbi woon buntu bu bees bi nga xam ne ñu ngi ko tàmbali woon ci démb. muy yawmal ithnain bésub lundi tombeek le vingt six jumaadal axira l'an mille quatre cent quarante cinq tombeek li nga xamante ne nii moo doon le huit lundi huit janvier deux mille vingt quatre walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu wàll wi nga xam ne moo jiitu woon euh, te làmboo wàllu njëkk bi ci tool nit ñu sell ñi waaye ci garab yi nga xam ne ñoo làmboo tool bi muy wàllu alquraan gisoon nañ al imaam moom la tàmbalee woon bana mu jeexale woon ne woon wal ayatu fil baabi kasiratun maaluma te laaya wax ci wàllu wii buntu bi nga xam ne garab gii nga xam ne ci tool bi numéro cinquante six di wax ngëneelu baabu fadlil ju'i wa xushunatil ayshi wal iqtisaari al qalili min al ma'kuli wal mashrubi wa ghayriha min hudud an-nafs wa tark ash loolee di wax ci ngëneelu xiif waaye dëgër la dund di doy loolu néew ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan ak lu ñuy sol ak yu mel ni ñoom ak bàyyi topp bànneex ah, bi ñu gisee loolu wàllu alquran tey nag comme niñ ko waxoon trente et un hadith trente deux la ñu waxoon waaye daa mel ni trente et un hadith la walillahi alhamdu wal minna ñu war koo tàmbali tey nga xam ne mooy beneen wàll wi nga xam ne moo làmboo tool bi muy sunna yonent bi alayhi wassalaam léegi nag muy tàmbali xadiis numéro quatre cent quatre vingt moo tàmbale bunt bi muy ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn mu ne wa an aishata mu ne xadiis bi mu koy jële ci suñu yaay aishata radiyallahu yal na borom bi kontaan ci moom te gërëm ko annaha qaalat mu ne neena maa shabi'a masula suur mukk mukk mukk alu muhammadin waa kër seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye alu muhammad man na tekki seydina muhammad ci boppam waaw comme ni nga xam noonu la ko ñoom surah yi di leeral ñoom al imaam al hafiz ibn hajar rahimahullah li nga xam ne lay sharah hadis bi mu ne al man naa nekk al al al al al al mar'u nafsa waaw mooy nit ki ci boppam mooy kon euh, comme mu ne alquran ne euh, waa ala daawuda ah i'malu ala daawuda shukra loolu mooy ki ci njëkk mooy naa seydina daawud alayhi salaam mais al boobu waa këram la doon wax waaye day tekki nit ki ci boppam waaye al day tekki fii nii ñi muy wax mooy ñi yonent bi alayhi salaatu salaam dëkkaloon ca kër ñi ci njëkk ñooy soxnaam yi nga xam ne ñoom la doon dundal ah, ñoom muy ñoom masuñoo suur waaye ñi koy liggéeyal ñi ko doon liggéeyal te doon dund ca kër ga ah ñooñu la ñuy wax fii sinon aal day tekki leneen bu dee ci wàllu zakat yi gisoon nañ façon aal boobu nga xam ne bu boobaa buñ ne aalu muhammadin ñooy waa banu hashim ak ñi nga xamante ne nii ci shafi'iyya yi dugal ci ki nga xam ne mooy banu abdul abdu banu mutalib kon loolu ne ñoom ñoo yem dañu leen di tere li nga xam ne mooy zakat buñ ne alu muhammadin comme niñ gise woon ci jotaay yee ñu génn ama alimta anna sadaqata la tahillu li muhammadin wala li ali muhammad li yonent bi alay saa saa waxoon mawlaana wa saydina alhasan ibnu aliyin radiyallahu anhuma wa ardaahuma bi nga xam ne ci la fexoon tàndarma ji mu ne ko xanaa yëguloo xanaa xamuloo ne ke sarax de dafa xaraam daganul li nga xam ne mooy man muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye sama ñoñ ñooñu soxnaam yi taxul ñuy wax soxnaam yi bu dee aal foofu dee def doom boo dee def ñoom kenn xaraamalu leen zakat voilà ndax ñoom bi sharaf lii tax ñu dugg ci aal gee mooy e, e, e, biñ njëkk a wax ci wàllu ñoom doon dundal ak ñooñee mooy li nga xamante ne nii mooy denc gum leen denc moo tax gisoon nañ hadith sayyidina Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu romboon na fi walillahil hamdu wal kon ma shabi'a kon fii ñi muy wax mooy ñi mu doon dundal këram moom alayhi salaatu wassalaam di soxnaam yi ak ña nga xamante ne ñoo ko doon liggéeyal ak ña nga xam ne ñoo doon dund ca biir kër ga mu ne ñooñu nag ma shabi'a te tamit beneen aal bi ñoom Seydina Ali ak doom ji Sayyidatu Fatima radiyallahu anhuma ñoom itam seen dund mook seen mook dund yonent wala <laughs> kon mu ne ma shabi'a masula suur alu muhammad waa kër seydina muhammad sallallahu alayhi wa min xubzi sha'ir ci mburu moo xamante ne nii ci orge lañ ko defare bu baax <laughs> waaw bole bu baax yow may ni ñaari fan mutataabi'ayn yu tegaloo masula am hatta qubida ba ko borom bi di jële yóbbu ko ci boppam allahu akbar mu ne hadith bi muttafaqun alayhi al imam al hafiz al bukhari hujjatul islam muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo mu ne woo fii riwaaya am na ci beneen loo xam ne nañu soloowe xadis bii foofale sayyidatu Aisha dane ma shabi'a radiyallahu anha ma shabi'a masula suur mukk aalu Muhammad waa kër sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mundu qadima al Madina depuis mu dëgmal Medina ñëw Medina gàddaay ci masuñoo suur min ta'ami min ta'amil burr ci ñam boo xam ne ci blé la waaw salaasa layaalin ñam boo xam ne blé lañ ko defare waaw ñetti fan ñetti guddi mu tibaa an yu taqaloo masula am hatta qubida man yi ñu koy jële moom alayhi salaatu wassalaam allahu akbar allahu akbar kon nag xadiis baa ngoo léegi lii mooy xadiis bi léegi euh, euh, euh, comme niñ doon def yaa fay ana ñan ñoo ko solo est ce kese ñoo ci wéet wala ñeneen solo na dañ naan déedéet al imaamu seen sëriñ al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi solo na ko waaye na ko noonu al imaamu al-Hafiz at-Tirmidhi na ko noonu al imaamu. ibnu Maaja al-Qazwiini rahmatullahi ala al-jamii' al-imaam al-Bukhaari rahimahullahu ta'aala indi na ko fu bari waaw indi na ko fu bari indi na ko fu bari hmm? ah. Ah. alors ban la ñoo jël xoolal surtout bi niroog bi ci suuf mu ne indi na ko hadiis yooyu Euh, ci kitaabu riqaaq baabu baabun kayfa kaana ayshu nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabihi mu ne haddasanii Usmaanu mu ne nettali na wa Usmaan al imaam al Buxaari mu ne muy Usmaan ibn Muhammad ibn Ibraahiim ibn Usmaan al Absi mooy kan ah mooy kan <laughs> Usmaan ibn Muhammad ibn Ibraahiim ibn Abi Shayba ah, ko Abu Bakr ma ne da nga fàtte ne amoon na mag <laughs> son grand frère ñoom ñaar ñëpp sëriñu ñoom ñii la woon <laughs> ñoom imaam al Bukhari ñoom imaam Muslim dañuy jële ci ñoom ñaar <laughs> mag ji moo doon Usman ibn Abi Shayba rakk ji di Abu Bakr ibn Abi Shayba Abu Bakr ibn Abi Shayba nag lañ ëpp luñ jële ne Usman mu ngi nii voilà kon mu ne haddathana imaam al Bukhari mu haddathani nattali na mu man dong Ousmane waaw muy Ousmane ibn Muhammad ibn Ibrahim di Ousmane ibn Abi Shayba al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Jarir mu ne ki ñu nettali mooy Jarir di Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Mansur moo ko jëlee ci Mansur ibn al-Mu'tamir eh, ibn abdillah ibn rabi'a uh, uh, uh, al-kufi rahimahullahu ta'ala an ibrahima moo ko jëlee ci ibrahima ibn yazid ibn qays ibn al-aswad ibn amr ibn rabi'a muy abu imran an-nakha'i al-kufi ibrahima an-nakha'i keroog moom laa doon wax naan foog naa moom laa doon wax jaawale ko ba at ñu ne at tay mii ma naan ma wax keneen noo nekkuloo Ibrahim an-Naxa'i laa waxoon waaw waaw xam nga Ibrahim an-Naxa'i ak Ibrahim at-Taymi yu ñoo bokkoon fu ñu dëkk Kuufa lañ dëkkoon waaw ndeysaan ñoom ñoom ay ay fan yu gàtt lañ dund <laughs> eh? Ibrahim kee moo njëkk faatu Ibrahim ibn eh, at-Taymi ibn Yazid at-Taymi moo njëkk ay xarit lañ woon <laughs> moom cinquante ans wala quarante six ans la dund Allahu akbar te tàccoor bu mag bi moo ko rey ah, muy Hajjaj Allahu akbar dana ma kan man a xajaaj neen na xajaaj kay liñ nga fi tudd yàgg xajaaj mi nga xam ne li mu rey ci saxaaba bari na <laughs> ba imaamu Dahabi ne xajaaj moom dañu koy bañ bañ giñ ko bañ <laughs> dañ ci dañuy sàkku jege yàlla ci bañ gi ñuy bañ xajaaj ndax lu yées yu ban yu bari yim def <laughs> waaw waaw moo ko reylu parce que xajaaj en xam nga nu mu Hayaaj kii la doon jàpp Ibrahim ibn Yazid bii an-Naxa'i bii nga xam ne mbokk ñoom Alqama la ñoom <laughs> moom mii lañ doon jàpp xam nga moom mii gis na Sayyidatu Aïsha mais jëlawul ci moom bi mu nekkee xale la ko fa nijaayam yi yóbbu ko waa ci Sayyidatu Aïsha waaye gisu ko mais gis na ko mais jëlawul ci moom dara voilà <laughs> moom Ibrahim ibn Yazid euh, euh, an-Naxa'i rahimahullahu ta'ala moom mat naa gis sayyidatu Aïcha waaye jëlewul ci moom dara dañ ko faa dugal indi ko présenté ko sayyidatu Aïcha bi ay nijaayam bi fa dugg <laughs> indaale ko Allah <laughs> waaw jàmbaar la woon xaritu ñoom ash-Sha'bi ñoom Abu Duha ñoom ñoo doon dundadoo waaw ñoo doon nekkandoo sax Eh, di di di di di di wax ay affaire eh, eh, bu di di wante ci wàllu xa xadiis bu ñu amee problème wala xaw a am lu leen lënt ci Ibrahim la ñuy xool moom mii lañuy xool la ñoom imaam Ash-Sha'bi <laughs> di xool <laughs> moom ñoom Abu Duha ngir mu lijjanti masala mii nga xam ne jaaxal na leen wala xadiis boo xam ne ma suñu koo dégg moom la ñuy xaar ndax moo doon ponkal ne <laughs> waaw moom dafa. alxajaaj moom mii la bëggoon a jàppaloo waaw léegi nag mu yónnee garde ay ko dem leen jëlil ma Ibrahim léegi gaa yi ñëw garde bi ñu ñëwee eh, dajeeg ci Ibrahim ibn Yazid beneen bi ak Taymi ak Taymi <laughs> te Ibrahim ibn Yazid an-Naxa'i lañ soxla <laughs> ñu ñëw ne ko garde bi ñëw na. ana Ibrahim mu ne ko maa ngi nii xamoon na ne gars yi Ibrahim bëri lañ soxla mais moom moom moom nay sànn bëggul woon a wax kële quoi bëggul woon ñu jàpp mbokkam bi moom mu ne maa ngi nii gaa yi jàpp ko aywa yóbbu ko ci di ci ci ci ci ci prison bi. Allahu akbar Allahu akbar prison bu garaaw lañ ko yóbbu dimanche bi booy genre bunkër la boo xam ne gars yi bu ñu la fa dugalee en fait yow doo gis leer leer doo ko gis. waaw sous-sol bi lañ lañ defar ay kii mooy bunker rek xam ngeen ko foo xam ne leer du fa feeñ jant bi doo ko gis ba pare di ko fa teg yu metti moom Ibrahim ibn Yazid an ba an de ak Taymi waaw mi nga xam ne moo jël place xaritam bii ñu waroon a tëj mu ne maa ngi <laughs> bañ a dénoncer kële ñu jàpp ko yóbbu ko ci dimanche ji sawaay <laughs> ca bunker bu metti ba mu seddu guy dafa dema dema dema dem ba yaram yu daal di soppeeku yaayam ba mu ñëwee di ko seetsi Ibrahim ibn Yazid at-Taymi bi ko yaayam ñëwee di seetsi ci prison bi mais bi mu ñëwee fi ñu ko dugal bi mu ko gisee bi mu bi mu ko wanee kii xàmmeewul woon ni kii doomam la dafa foogoon ne non non kii du mooma tellement yaram bi dafa soppeeku Allahu xam nga nan la ko xàmmeewe dafa wax bi mu waxee la xam ne kàddu gi moom sama kàddu doom bi la quelques jours lañ fa teg lañ ci teg mu génn àddina allahu akbar waaw xajaaj mu yées mi xajaaj ibnu saqafi ibnu yuusuf as-saqafi ñëw gaay ba pare gaay na xajaaj dafa dafa dafa dafa ne dafa gént dafa xëy benn jour gént bi mu génnee àddina moo moom Ibrahim ibn Yazid at-Taymi euh, euh, dafa gént ñu ne ko am na tay de ku mag koo xam ne nitu àjjana la ku génn àddina ci kaso bi <laughs> léegi mu ñëw laajte ne damaa gént loolu ko kan moo génn àddina tay ci kaso bi ñu ne ko Ibrahim ibn Yazid <laughs> Ibrahim mi nga tëj au mu ne mu ne kon kon sama gént ci euh, naqatu shaytaan kese la shaytaane moo ma jax-jaxal ëcc jël jël leen kooram ngeen sànnil ma ko ci poubelle bi fa ñuy sànni yu salte yi wal iyaadu billah wal iyaadu billah xoolal rek ngay sànn kooku lan lan lan ko dugal kaso pourtant <laughs> ah bon nañ seet rek ñun est dinañ ñëw man ma tudd fàllu am ñuy seetum fàllu sa waay mu le <laughs> police yi débarqué <laughs> wuy fàllu waaye sawaay ma xam ne duma non doo man man maay fàllu cawa ah, non bon xam yéen fàllu joom ngeen di seet bon man daal di taxu gaa yi dem seeti sawaay <laughs> mais waaye ah, xoolal moo moo tax wax dëgg yàlla ñii bokkuñ foonañ ñu naa <laughs> woon lu metti moom gisul woon ne mbokkam ne nga xam ne innocent la deful dara muy Ibrahim ibn Yazid mii am naxaay mi ñuy gis waaw deful dara deful dara la ana lan moo tee moom gisul ne parewul ñu dem di ko jàpp alors que moom lañ njëkk gis mu bàyyi ñuy jàpp mbokkam mais bàyyi ko fi moom mu ne maa ngi mu taxaw place allah allahu akbar sacrifié wu ngir moom waaw maanaam am na mi jële ci moom même bu nee moo ko mag tuuti Ibrahim ne an mii moo mag eh, at-Taymi tuuti mais at-Taymi moo njëkk a génn àddina moom itam yàggul Ibrahim ibn Yazid moom tuuti lañ ci teg quelques at rek ay ñeent jàpp juróomi at yu ko jege fas côté yooyu ci la génn àddina moom Hajjaj eh, Hajjaj dafa génn àddina après quelques kii mu génn àddina waaw léegi <laughs> moom Ibrahim ibn Yazid mi Ibrahim ibn Yazid at-Taymi bële moo doon wax naan boo gisee nit di xaw a di sàggane Euh, taxaw ak ak ak ak ak imaamam quoi takbiratul ihram bi mook imaamam ah at-Taymi moo ko doon wax Ibrahim ibn Yazid at-Taymi kooku moom nanga nga faxas sa loxo na nga setalal sa loxo ci bu ñuy seedeeti ndax waa ji ku baax la wala déet wallahu akbar balaa ba ba ba ma mais bari loolu bu ñu ko tigaatoon léegi seetal di nga xaw a wax kenn baax na yow <laughs> boo gisee benn waay muy sàggane takbiratul ihram bi ca gannaaw imaamam mooy mu koy yéexe wala mu yéexe ñëw wala mu ñëw fekk imaam bi def ko kooku bul demati fenn ñuy seede na ku baax la nga daal di koy seede <laughs> nañ ko teg léegi loolooy wane ne ñun dañuy fuuy fuuylu gis nga salaf yi ne woon Allahu akbar <laughs> kon ndeysaan Ibrahim ibn Yazid kii nag an-Naxa'i xaritam bi la muy Ibrahim ibn Yazid an ta'ala <laughs> waaw <laughs> waaw oh. oh, allahu akbar allahu akbar allahu akbar waaw eh, kon mu ne ko naan Ibrahim kon Mansuur ibn al-Mu'tamir baayam bonkal la woon al-Mu'tamir <laughs> eh? léegi mu jële ko an Ibrahim kon ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullah an al-Aswadi mu jëla ko ci al aswad ibn yazid ibn qays xam nga bàyyi xam la ah ibn qays ibn alqama ibn salaman abu amr an-naxa'i moom it al-kuufi rahimahullah nijaay la nijaayam mbokk xaalu ibrahim an-naxa'i la voilà voilà <laughs> ah, <laughs> moom al aswad nekkoon ponkal bu mag muxadram la fekke woon na jamono yonent bi yu salaam waaye jotu koo gis voilà mu ne ana Aïcha ta taalibe ah, sayyidatu Aïcha bu mag a mag a mag waaw <laughs> ah ak ñoom sayyidna Ibn Mas'ud ak ñooñu radiyallahu anhu mu ne ana Aïcha mu jële sayyidatu Aïcha na qalat ma shabi'a alu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mundu qadima al-madinata min ta'ami burrin thalatha layalin tiba'an hatta qubid xam nga lii la la Imam An-Nawawi wax wa fi riwaya Allahu akbar Allahu akbar léegi xoolaatal beneen al imaamu al Buxaari rahimahullah Allah Allah hein mu ne kon wala boobu doy na ñu jël imaamu Muslim ah ñu jël imaamu Muslim Allahu akbar kon al imaam qaala al imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullah moom ni mu ko soloowe mu ne mu ne moom it ci kitaabu zuhdi wa raqaa'iq mu ne haddasanaa Zuhayr ibn Harb mu ne ki ñu nettali mooy Zuhayr ibn Harb ah ah Zuhayr ibn Harb abu nan abu Xaysama hmm, mel na dañ bàyyi boobu ndax boobu moom biñ jóge léegi ñoo niroo mu euh, ma shabi'a alu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mundu qadima al-Madina min ta'ami burrin thalaatha layaal nañ jël bi nga xam ne mooy riwaay bu njëkk bi Imaam Nawawi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 zaminu sëriñu imam kutubu sitta voilà ñett juróom borom juróom benn téere yëpp seen sëriñ la waaye wa Muhammad ibn Bashar ak mbokkam ni àndandoowam bi moom it al-Basri di Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi moom nag lañ xame woon la Bundar rahmatullah alayhi ñoom ñaar ñi ñëpp sëriñ lañu ci wa kutubu sitta qaala ñu ne wax nañ qaala ñu ne haddathana nettal nañu Muhammad ibn Ja'far di Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali Abu Abdillah al-Basri moom lañ xamee ci Ghundar sahibul Karabis rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Shu'ba Karabis waxoon naa la mooy ba mbaaj ji diis yooyu qaala haddathana Shu'ba mu nekk ñu nettali mooy Shu'ba di bàyyi jiit leen moo dencoon ndayam mooy Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki Abu Bistam al-Azdi al-Basri rahimahullah amirul mu'minin an Abi Ishaq ah nag waxuñu la waxoon naa la pas comme Seydina Omar al-Khattab mooy ci titre la bu bu gën a rëy ci wàllu xam-xamu xadiis voilà liñ <laughs> mooy plafonné boroom xam-xamu xadiis bu ñu nee la diw mooy amirul mu'minin mooy amul ku ko féete kaw <laughs> <laughs> waaw seede seede laykaar eh, ki nga xam ne moo ëpp institution bi gën rëy ci réew mi mooy président de la république waaw mooy bu nee président de la république ay le père de la nation le nangam mooy amul ku ko féete kaw ci mbiri amirul mu'minin nag daraja jooju la waaw comme ni nga xam ne amirul mu'minin ba doon jiite mbiru jullit ñi noonu la ko doone mooy moo féete ñëpp di gouverner ñëpp kii ci wàllu hadith mooy kilifa gu mag voilà kon imaamu Shu'ba ñu néew lañu de du ko tëb rek koo fan rek ne amirul mu'miniina amuk ah ñoom ñooy ñoom imaamu Maalika ah, ñoom Shu'ba mi <laughs> ñoom imaamul Buxaari yi ñooñu la <laughs> attention ñoom Sufyaan as-Sawri ah, ñooñu ñooy amirul mu'miniina xaritam bi <laughs> voilà an abi kon Shu'ba an abi Ishaaq mu jël abu Ishaaq gis nañ ko Amr ibn Abdillah ibn Ubayd yàgg nañ ko gis as-Sabi'i maamu ñoom Yunus ak ñoom Israël ah Israël ibn Yunus non bàyyi Yunus <laughs> voilà Yunus ibn Abi Ishaq Israël ibn Yunus ibn Abi Ishaq voilà ak bari nañu ñu ama am solo ah, nekk ñoo xamante ne ni ay tonkal yi tonkal lañu <laughs> ñu mag a mag a mag a mag a mag a mag waaw kon Abu Ishaq as-Sabi'i qaala mu ne sami'tu Abdurrahman Abdurrahman ibn Yazid muy léegi nag Abdurrahman Abdurrahman ibn Yazid bi Abdurrahman ibn Yazid ibn Qays an-Nakha'i kon moom mu ne eh, eh, eh, dëkkoon Kufa al-Kufi rahimahullah rahimahullahu ta'ala moom nag moo ne moom axu kii mbokk kii la al-Aswad la Abdurrahman bi mbokk al-Aswad ibn Yazid la voilà di doomu Euh, frère u Alqama ibn Qays ñoom ñëpp dem famille bi la ñoom ak kiñ gisoon sànq mu Ibrahim ibn Yazid Abdurrahman ibn Yazid yuhaddithu muy nettali an al-Aswad al-Aswad ibn Yazid ibn Qays ibn Alqama gis nañ ko sànq al-Aswad an Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat ma shib'a alu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama min khubzi sha'irin yawmayni mutatabi'ayni hatta qubida rasulullah sallallahu alayhi wa sallama kon mën nañ ci yem noonu ci wàllu li jëm ci wàllu hadith yi ñi nga xam ne noonu lu ñëwee Allahu léegi ñu taxaw tuuti waa xadiis bi ginnaaw biñ gisee tax yi di ci lu gàtt ana lëkkaale la am ak suñu bunt bi nga xam ne mooy wax ci ngëneelu xiif ak mettitelu dund ak di doyloo lu néew ci lekk ak naan ak lu ñuy sol ak yu mel noonu te bàyyi topp bànneex moo yonent bi alayhi salaam sayyidatu Aisha di ñu xamal ne moom ci boppam li nga xam ne moom lañu borom bi ne mooy seen royukaay laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nekk na dëgg-dëgg ci yéen ci buir ndaw yàlla ngir yéen royukaay bi dina a mag ba pare na in tuti'uhu tahtadu bu ngeen koy topp di di gindeeku moom ci wàllu am amu àddina nii la ci meloon lekk ak naan ak colkook yooyu nii la ci meloon ci wàllu lekk fii lañu wax wàllu lekk mooy ne masul masuñoo suur <laughs> yaa ngi imaginer lool ñaari fan yu tegaloo ñu lekk ci mburu mu mburu mu neex lekk tey mburu mu neex waaw bu subaa ñu lekkaat mburu mu xew kër yonent bi alayhi salaam Allahu akbar <laughs> ba nii ko borom bi di jële beneen bi mu ne masuñoo suur ma shabi'a masuñoo suur ci li nga xam ne mooy ñam boo xam ne hein ci blé la ñetti guddi yu tegaloo waaw mooy bu ñu suuree tey suba duñu suur waaw te suur ko suuru lekk ba ba ba ba ba kii de non la ilaha illa allah kon eh, riwaaye yi wax loolu nag bari na ndax xadiis bi mu ci teg quatre cent hein bi nga xamante ne 492 bu sayyidatu Aisha la tamit lu mel nii lay wax waaw Allahu akbar kon mooy ne xaal bii ci la masa nekk te loolu moom la gërëmal boppam te moom la ko gërëm boroomam gërëmal comme niñ ko fi gise woon ci hadith la yomb buntu bee ñu génn te nag yonent bi saa salaam ci lépp rek la mu tànnal yonent borom bi la mu tànnal yonent bi saa salaam mooy li gën waaw yonent bi saa salaam xaal bu nekk situation bu nekk la mu ca jëf moo gën lu ci keneen jëf lamu <laughs> mu ca jëf moo gën li ci keneen jëf waaw te la mu ca jëf loolu mooy sharia allahu akbar te la ca jëf bu dee loo xam ne sax neewuñ nañ ko ci yu ñuy ay jibiliya yoo xamante ne affaire naturel la ci ci nit ki loolee mooy li defe ko noonu moo gën moom nag nii la doon dunde mooy amuñu woon ay ay ay ay waxande yu fees tel bés bu nekk ñu jël ci waaw xam nga waxoon nañ leen yonent bi alayhi salaatu salaam comme ni Seydina Omar waxoon ne da denc waxoon ko ñoom Seydina Ousmane Seydina Ali Seydina Abdourahman ibn Talha ñooñu ñëpp ba leen ko wax Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas comme niñ ko fi tudde woon yonent bi alayhi doon na jël xuutu sana dund li nga xamante ne mooy at ngir njabootam waaye loolu laa la waxoon boo déggee lool foog ne mooy mbir yi tout le temps dafa doon nekk waxoon naa la lu tax parce que yonent ma ne saa saa bu amee gan da koy jox lu bari day bëgg ñu teral gan lu bari waaw ci exemple ci misaal buñ doon togg ci kër gi cinq kilos ceeb ci waa ñi xam ceeb bu amee gan day wax nañ ko yokk bu baax bu ko defee bëggul gan gi di xiif wala di am dara day yokk bu baax te xam nga ne loolu lañ tegoon nga xam ne pour ay kii la day wàññeeku benn beneen bi mooy ay nit dañuy ñëw soxla bu ñëw jox leen te yëf yo moo tax affaire yi du fa teg du fa toog waaw damay da da da da la fekk te nga boobu jeex teel gis kon loolu la kon yeneen di way saa salaam bépp mu gàddaay mundu qadima an-nabiyya na an madina dix ans te dix ans yooyu moo taxoon ma ne la laysa naaj si na yonent bi saa salaam ci boppam moo tàmmoon du dundoo nii waaw moo tàmmoon moo gërëmal boppam li ko boroomam gërëmal mooy mu nekkoon abdan nabiyyan waaw mais sinon yonent bi saa salaam bu bëggoon a lekk lekk ya gën a màgg ya gën a baax loolu lay dundee waaye moom moo ko nanguwul woon Allahu akbar waaw ah, moom moo ko nanguwul woon illaahi alam yakun sallallahu alayhi wa sallama huwa al-qaa'il est-ce que nekkul ne moom mooy ki wax moom alayhi salaatu wa salaam ci xadis boo xam ne qad rawaahu al-imaam at-Tirmidhi rahimahu llahu ta'aala waaw di xadisu sayyidina Abu Umaama